ahmaduhu subhaanahu wa taala alghani walmughni alhamid wa ashkuruhu tabaraka wa taala alwali walwali almajid wasalaatu wasalaam ala sayyidil anaam wasalaatu wasalaam ala sayyidil anaam sirri mazharil wujud al juz'i wal kulli wa insaan ayni shuhud al ulwi wa sufli ruuxu jasadil kawnayni wa ayni xayaati daarayni almutaxaqiq bi ala rutabil ubudiya almutaxalliq bi axlaaqil maqaamati sifaiya alxalilul azam walxabibul akram mawlaana muhammad saahibi talaatil bahiya wal basmati shahiya wa ala ali al abraar wa sahabatihi min al muhajirin wal ansaar wa taabiciin salaatan wa salaaman yataaqabaani taaqub al ashi wal ibkaar amma baad fa yusiduni jiddan an abasa a'la wa asma ayati alfarah wa surur wa an ursila aghla wa anma bisharat almarah walxubur ila kaafati lxudur ahli almajdi walfaxri wal mayri wal xuyuur fala xarwa izajtama al muslimuun wal muslimaat min shatta biqaa'il ard al ma'muura bi alwaanihim al muxtalifa wa bi lugaatihim wa lahajaatihim al mutabaayina wa jinsiyaatihim wa saqafatihim wa aadatihim wa taqalidihim almutanawia walmutafariqa walmutaaddida li ihyaa'i zikra mawlidi muhammad sallallahu alayhi wa sallam allazi huwa kamaalul kulliyat wa mansha'ul azaliyat wa xatmul abadiyat naam fa inna muhammadan huwa albaab alwaahid al ahad alwahid ila sirri asraari xadratil xadratil ilahiya ajal fa inna muhammadan huwa shubbaak alwitr alfard alfarid alladi yamuru xilaalahu nuuru anwaari mustawal mustawayaati rububiya idan bi hadi almunasaba aqul lakum marhaban bikum summa marhaban bikum nazaltum ahlan wa halaltum sahlan wallahi ma da'awtukum yawman min hayati illa labbaytum da'awati eh, fi naadi walasta anastu minkum yowman min xayaati illa xadartu majlisi fi waadi allah yjazikum xayra aljaza fa bi hadi almunasaba aljalila wa bi hadi almaka wa bi hada albuq hadi albuqa altayiba almubaraka aljamila uhanniu jamii al ahl wa zumalaai wal asdiqaai wal ixwaan kazalika al axillaai wal axibaai wal jiraan uxassisu taxiyaati wa tabrikaati kazalika tamanniyaati wa taqdiraati ila kulli al muslimiin wal muslimaati urakkizu takrimaati ila shu'ub al arabia min al muhit ila al xalij walima la fa inna nabiyana muhammad al karim minhum wal qur'aan al azim nazala bi lugatihim wal kaaba al atiqa fi ardihim wal haramu nabawi sharif ladayhim wal masjidul aqsa al mubaarak fi qudsihim wa uakkidu damana alsaabit wa raasiq ila saab alfalastini wa uakkidu maratan oxra mawqifana alsaamit wa raasiq tijah al aradil alfalastiniya ardul israa wal miraaj mihaadu nubuwaat al ilahiya wa risalaat rabbaniya ixwaani axawaati fa in al qadiya al falastiniya laysat bi qadiyatin arabiya faqat wala bi qadiyatin islamiyatin fa xasb innama al qadiya qadiyatun insaniya xaatiba fala budda bi tarjamati zalika daam wal mawqif ala ardi al waaqi dabtan wa rabtan qalban wa qaaliban makaanan wa zamanan wa ma alayna illa takaatuf wa tacaadud wa tacaawun wa tasaanud wa tadaamun wa tasaacud ala inna nasra la qarib ala inna nasra la qarib wa qubayla alxitaam uxayi jamii atbaa'i aynama xadaru alladina jaahadu li ajlina wa jaaladu wa kaafahu wa nasaru wallahu jaazikum xayra aljaza wallahu yubarik juhudakum annayira wallahu yarda an masaayikum alxayriya wa yaj'alna xayral xalaq li saalihi salaf wa ma zalika ala allah bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yow borom bi subhaanahu wa taala kon yow borom bi subhanahu wa taala yow ki aj asamaan si ba geeweekuwul yow mi suuf si ba nekkul di baaj baaji yow yàlla waay njëkk yi yow yàlla waay mujj yi yow ki lépp fekk fii yow ki lépp di bàyyi fi yow borom bi nga xam ne boo sampee kenn du sempi waaye boo sempee kenn dootu sampati yow yaay cay amoo njëlbeen yaay faw yaay moos amoo jeexital ñi fi nekk ñépp yaa leen fi andi ñi dem ñépp yaa leen fi jële yow yàlla yooy njëkk yi yàlla yooy mujj yi sa jaam kese kese te yem ci jaam boo xam ne ku tële ku lottu la munul yéwénal ay mbiri boppam waxatuma la keneen yow yàlla sa jaam yaa ko gën a xam boppam waaye jaam moo gën a xam boppam ay moroomu jaamam jaam bi ñépp di déglu yow yàlla li nga xam ci moom boo ko waxoon kenn du ko jëriñ kon yàlla àtte ko sa yërmaande bul xool li jaam yi di wax jëm sa jaam ji jaam képp la démb mooy ki tuddoon liir bi baayam moo ko abaloon sant amuloon tur waaye jëmm ji toog ñépp ne tekk di ko déglu ëllëg turam dana réer du tuddati dara bu dul néew bi comme yàlla yaay ki defoon jëmm ji mooy liiri démb yaa ko nara def muy niiwu ëllëg yàlla na ko àtte sa ngëneel bul xool sa jaam yi li ñuy wax ci moom yow borom bi maa ngi lay ñaan ci sa mag li nga yore ci teraanga yi nga yore ci xéewal li nga yore ci ngëneel yàlla na ko sotti ba muy walangaan ci kaw Seydina Muhammad sang-sang yi jëmm yi koo xam ne bu maam yépp dajaloo mooy seen baay waaye bu baay yépp dajaloo mooy seen maam ca aadama alayhi salaam ba kii mujj a judd ñépp ci keppaaram la ñuy wutee mucc yowmal qiyaamati jëmm joo xam ne jigéen mus sukk lu jur lu mel ni moom te jigéen dootu sukk mukk jur ku mel ni Muhammad jamono musta pank ba andi lu mel ni Muhammad jamono musta karabaane ba mun a amal lu mel ni Muhammad jamono dootul pànk abadan ba Muhammad di amaat càppaacuuli la dootul tollantikootumu yow yàlla na nga sédd Muhammad ba mu doy la Muhammad moom nga xam ne boo ko séddee kenn du ndóol kenn du fande yàlla ñu ngi lay ñaan li nga yore ci ay teraanga na wey ci sahaaba yi wey ci wali képp kuy xeeñ ci yoonu Seydina Muhammad ba yowmal qiyaamati yow yàlla na nga faj seen aajo yàlla ay jaama ngi ni mbedd yi fees nañu kaar tant yi fees nañu kaar kër yaa ngi fees kenn amul foo teg sa tànk yàlla jaam yépp dañoo yore soxla te kenn mënu ko faj bu dul yow yàlla fajal seen aajo yàlla na yàlla def ci yéen gudd fan def ci yéen wér gu yaram ngeen mucc te muccule ngeen raw te rawle lu ngeen sumb yàlla na sotti lu ngeen jéem yàlla na antu lu ngeen dogg yàlla may leen ci ndam yàlla samp leen ba kenn du leen buddi yàlla dëgëra leen ba kenn du leen sempi lu ngeen jur yàlla na tekki barke yàlla musal leen ci mujj gu ñaaw may leen alal may leen teraanga may leen barke may leen xéewal ba lu ngeen wéeru ci bosi kenn na yor na ko soxlaw ko yal na ko yàlla saawaana te baawaanal ko suñu kaw jaa ngeen jëf te leen wàccagu mbokk yi seet mi ngi nele ci oto bi di ñëw ñépp a ngi jàppandu ne sëriñ baa ngi ñëw sëriñ bi mooy kan abdullahi dong yem ci yéen a ngi zikar yéen ngi kontaan yéen a ngi muuñ mi ngi nele lii la sol yëkkati na loxoom muuñ na mbokk yi lu mu yàgg bés a ngi ñëw dana jaaxaan yéen dong yéene taxaw tiim ko bés a ngi ñëw lu mu yàgg-yàgg mbubam yi du ko sol perkaal kese lay sol bés a ngi dikk dangeen ngeen ko yeew ba mu dëgër kii taawam dikki doon wax di Cheikh Ibrahim mooy yeew ay loxoom loxo baayam mooy yeew ay tànk baayam mooy wàcc ci pax dugal ko ci di ko rokkos di ko rokkos ba muy onk lu tax mu koy rokkos balaa janax di dugg di lekk baayam balaa kaña di dugg di lekk baayam balaa sindax bi wala unk bi di dugg di lekk baayam balaa till bi balaa bukki bi balaa bar barmboose bi balaa jaan bi balaa mbëtt bi lii du lépp lii du luppoon man ca lay jaar yéen ci ngeen di jaar suñu mbaxana yi suñu kaala yi dañ koy summi beere yii dañ koy summi casque kii dañ koy summi lii lépp danañ ko jël sànnifale fële yóbbu la ci wan wàcce la ci sa kaw la dootoo ci del seetu mu ba yowmal qiyamat da dem aller sans retour kenn ku nekk yàlla nattal na la kem fukki at ngay dund juróom fukki at ngay dund téeméeri at ngay dund da nga dem ba benn at ngay defe danga dem ba benn at moo lay dese danga dem ba at deseetu la ay weer moo la dese yaa ngi tañax tañax rek yaa ngi luubal yaa ngi yaa ngi dem yaa ngi dikk yaa ngi baagante yaa ngi jaagar jaagari di dóor sa dënn bu ma xamoon xonqal sa bët xanaa xamul ne may nangam yaay kan fan yu tuuti nga ne yàcc na yasar buñ la yëkkatiwul nga nëb foofale buñ la sangul doo mën a sang sang sa bopp buñ la gasalul bàmmeel doo mën a gas bàmmeel buñ la suulul doo mën a suul sa bopp danga dem ba dootoo dese de ay weer ay semaine ngay dese yaa ngi dem waaye doo delsi yaa ngi yéeg waaye doo wàcc yaa ngi sumb doo yeggali yaa ngi naal du sotti sa soxna si ëmb ndeka naroo gis doomam kii nga song ngoro ndeka doo ko ciital sa taax bi nga tàmbali ndeke doo ko yeggal sa bureau bi léeg génn ko keneen daloo ko garaat bi ngay xalaat ndeke doo ko takk ci sa kaw balankar lañ lay tegal médaille daal la suuli danga dem ba dootoo dese ay semaine ay bés ngay dese danga dem ba bés yi jeex ay heure nga dese danga dem ba yi jeex ay minute nga dese danga dem ba minute yi jeex ay seconde nga dese da dem ba seconde yu jeex ay cer sa nga dese yaa nga tëdd ci kawlal bi na ñareet a mbooloo malayka bu dugg ñi nekk sa wet gisuñ ko ndax ñoom connecté wuñu yow yaay gis yaay dégg wan nazi'at gharqan danañ ñëw tiim sa nopp ndeyjoor ne la yaa abdallahi yow jaamu yàlla bi ista'id faqad qariba ajaluka waajal sa dig bi jegeñ na de am ku toog sa wet naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah ngir mu doon sa mujj baat ndax nee nañ ku mu doon mujj baatam day day texe malayka bi nga daal di geestu ndeyjoor ñu foog ne sa njeganaay moo baaxul ñu defaraat ko du njeganaay bi de la ngay gis gisuñu ko la ngay dégg dégguñ ko ñu ne la yow jaamu yàlla bi wër nañu àddina bi yépp gisatuñ loo war a lekk du lujum boo war a lekk du firiir boo war a lekk du jus boo war a naan du ceeb du dugub sa lekk jeex na faqat dëgg-dëgg xaru ba jegeñ na aju la ko sëddik bu ñooñu diggee ñu daje keneen wan na sitaati nastan ñooñu sëgg sa nopp càmmoñ kële sa nopp ndeyjoor la sëggoon kii sa nopp càmmoñ ne yaa abdallah yow jaamu yàlla bi ista'id waajal faqad ajalu ajaluka sa dig jegeñ na wër nañu àddina bi yépp amut lu la war a naan du jus bisaab du buy du dara benn liquide boo war a amatul ci château d'eau teen am deseetoo ndox ci teen yi biti gi amul limonade boo war amul boo ban kanan nga war a naanati jeexal nga waajal nga geestu xool càmmoñ ñu defaraat sa njeganaay foog ne sa tëddin moo baaxul sa tëddin baax na de li ngay dégg dégguñ ko li ngay gis gisuñ ko parce que yaa connecté wu yaa ngi nar a génn àddina léegi buy génn rek fa saabihaatu sabhan am ñeneen ñu ñëw sëgg sa nopp ne féey nañu ci àddina bi ni jën di féeyee ci ndox mbaa jësit féey nañu fu nekk waaye gisatuñ benn paa boo war a seqi dootoo doxati mukk mbedd boo ci génnee rek ci kaw balankaar la dootoo demati jàkka ja dootoo demati concert dootoo demati lamb ba sa dàll bu génne ci tànk keneen la sa mbaxana buñ ko séenee ci bopp keneen la istaxit préparel faqad xaruba jegeñ na ajalu ko sa dig bu ñuy génn ñu dajeg yeneen malayka fa saabiqaati sabaqan ne rawante nañ partout dans le monde gise ko ñun ngelaw boo war a nokki ah? ngelaw boo war a nokki jeex na amatul benn oxygène boo des ci atmosphère bi tey sa nokki jeex na kooku ne dafay ne jaa ajalu ko sa dig dikk na malakul mawti soog a jóge ci kaw nag di ñëw fal mu dabbiraati amran li doon jebbil we ñu koy buddi ndaw mitit li doon jébbiloo sa kawar boo ko wotee wala boo ko peñee li doon ruus li koy jébbiloo ñu koy dindi la doon xefloo sa bët ñu dindi ko sa bët saabu yaa ngi bugg a xef te mënoo xef sa gémmiñ mi ngi ŋàyyeeku mën a toog ñepp sa purux wow na parce que li doon tëj sa ngaam jeex na sa mboolem siddit mi ngi mi ngi banku ci biir kenn mënu ci dara dem leen ci docteur diw dana la pikiir ba sa yaram bi yàqu doo jóga dem leen ci sëriñ diw mu jox la saafara da nga naan te doo jóg dem leen ci jabaraankat bi lii petaaw la lii suur leen ko takkal leen ko galan bi teg leen lenge ci ay boppam wallahi da nga génn wala tafati saaq bi saaq ila rabbika yawmil azma saaq da nga wàcc da wàcc lal bi da génn néeg bi dëkk bi doo coo ci bokkati boo nekkee président de la république ñu génne la palais bi boo nekkee premier ministre ñu génne la primature ngay ministre bi ñu génn la ministère bi ngay député dootoo dugg assemblée nationale ngay ingénieur ngay savant ngay général dootu dugg état major abadan yaa ngi jëm morgue kon mbokk yi kii lañ dugal ci morgue bi da nga doon ragal ku dee tey yaa ngi ni ci biir ñu dee ku dee sa kaw ku dee sa ron ku dee sa ndeyjoor ku dee sa càmmoñ ana li nga doonoon dootoo bàyyi kenn dootoo yaayi kenn nekkatoo ingénieur nekkatoo professeur nekkatoo sëriñ doo xalifa généralu kenn tey doo gendarme doo militaire doo commando doo dara tey Abdullahi yaa ngi woo koŋ sa biir nuur na bi sa mbooleem faar mi ngi marqué yi fan lañ koy defee ndax day fekk ñu ngi suñu biir njaboot walla ci géej lañ koy defee walla ci tëli bi lañ koy defee wala ci avion la ñuy daanu carbonisé fan la mata wa kayfa wa ayna tee ñoo dellu ci borom bi subhaanahu wa taala tee ñoo dellu ci borom bi subhaanahu wa taala Ibrahim mi ngi ko doon wax léegi gàmmoo gi mënta doon folklore ñii def folklore dañoo gisul néew ci morgue bu ñuy sang néew ngay bës biir bi pour cabinet yi génn balaa muy yàq càngaay bi ku gis loolu looy bewe kii mooy paa bi nekkoon ci dëkk mooy élimaan bi kii mooy maire bi kii mooy député bi kii mooy président bi mu doon xeet ne taalibe la tey kooku moo dugg di ko sang mi ngi boos mi ngi bës biiram cabinet yaa ngi génn jël witteen roof ko ci awraam balaa mooy yàq càngaay tey nit a ngi bës naqam ngir saw bi génn balaa muy yegg cimetière yëngu-yëngu bi mu yàq càngaayam doon na medd doon na medd dajale ay doomi aadama di leen tiyaateral dajale ay doomi aadama kenn ku nekk ñuqi ñaqam jox la di leen nettal sama tubaab ba sama anglais ba sama espagnol ba lii ban diina la di di tëgg ay ndënd ñuy fecc lii ban diina la ban avancement lay àndi ban progrès lay àndi nañ dellu ci yàlla lii du lépp du luppoon maa ngi nuyu ñëpp fàttewuma kenn samay mbokk biir kër samay mbokk biti kër samay doomi deret samay doomi ruuxu maa ngi ñaan yàlla yàlla bu seetaan am ci yéen yoon lu ngeen di dàq yàlla na ngeen ko jot lu leen di dàq yàlla bu mu leen jot journaliste yi jàngeen jëf kii sama mbokk bi jërëjëf dégg naa kàddu gi ini cee alaki sara alakaatu gi sii la uh, thank you very much I am very happy today kontaan naa ci li nga wax tey àddina bi yëpp ñu ngi lay ñu ngi ñuy déglu jërëjëf ci sa mbaax moomale yal yàlla samp la ba kenn du la buddi yàlla dëgër la ba kenn du la sempi tey fii ba Ottawa ci Canada waaye fii ba Rio de Janeiro ca Brésil tey ba Alaska ci kaw Canada ba Tokyo ci Japon ca Moscou ca Russie ba keroog nga yegg Nouvelle-Zélande ay Nouvelle-Calédonie tey ñëpp ñu ngi branché wu connecté di seet sañ bamba kon lii seen mbaax la yal na yàlla sàmm leen mujj am solo yaa rabbi yal na yàlla may leen mujj gu rafet ku leen jógal yal na tal boppam eh, yow mi def loolu yàlla boo ko ñàkkati yàlla boo ko tël li nga bëgg ci sa dund yàlla na ko yàlla defal siggil nga ñu siggil nga ummatu muhammad waaye mënoo def leneen lu dul lii loo namp la loo donn la mbaax dong lañ la xamee jërëjëf te yàlla boo teel a wàcc i homme de tenue yi sama mbokk militaires yi paramilitaires yi gendarme yi pompiers yi sapeur pompier yi douane yi eaux et forêts yi service d'hygiène mboolem corps paramilitaire fàttewuma kenn croix rouge jaa ngeen jëf croissant rouge jaa ngeen jëf man maa ngi ñaanaat ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk jamono di nguur gi wutuma ci ñoom ceeb wutuma ci ñoom diwlin wutuma ci ñoom dugub du passeport diplomatique bu ma bëgg ci ñoom du billet màkk bu ma bëgg du dara lu ma wut ci ñoom waaye ñii ne leen yërëm te yàlla tax ñun ñépp ñu ngi toog tal ñii ñoo tax ñu mën a toog tal kenn ni mu diisee dal yi gën koo diis li ñu yore ni di ko xuppee dafay nokk seen biir loxo te réew mi li ñu may jàmm mooy ñoom Afrique tey jii daaw wala daaw jeeg waxoon naa leen cent soixante-sept coup d'état am na Afrique ba mu def senegal ci ginnaaw geneen coup d'état am na Omarul Bachir jëlee nañ ko foofale Bouteflika jëlee nañ ko foofale kon yeneen ko Sénégal mosu ko xalaat ñu ngi sàmm askan bi di sàmm nguur gi foo dem ci àddina gi armée Sénégal lañu yaakaar ca Gambie yéen a demoon andi fa jàmm ca Guinée Bissau yéen fa andi jàmm ca Mali ba tey jógewu leen foofale ca Centrafrique ña fa faatu yàlla na yàlla yërëm leen yéen a fa nekkoon Tchad yéen fa nekkoon ca Libéria ca Sierra Leone président Côte bi bu faloote yàlla ak yéen la keroog ba ñu songee hôtel ba ba ko rey gendarmerie Sénégal moo ko mosal keroog kon gàcc ngaalama yéen ca Ngoma Congo ca Sud Soudan ci Darfour ca Sinaï ca Sud Liban ca Kosovo ca Haïti lépp yéen a fa nekk mosu leen dem fenn gàccal Sénégal mosu dem fenn Sénégal toro ngel la nañ leen jox seen cër oto yu baax yi ngeen am ci jongom yu njege maare yi ngeen am ci seen doom yéen mu jàng bitim réew ngeen am ci kër yu rafet yi di lekk ci neex yi tey lu ñu tala def yéen a ko def gannaaw yàlla kii colonel la woon mi nga amoon auto service tey génn na mu nekk ci njaga njaay lii gàcce la dañ ko déshonoré kii liet naa la woon tey mu ngi ci kalandoo di dem te démb deretam la jox suuf si ngir na am jàmm kon maa ngi woowaat nguur gi na dolli salaire ñi na leen may ci kër yi na leen jàppandal ñu dund dund gu rafet defal leen ay projet ku ci retraite fekk am nga loo suturloo doo nekk ci mbedd yi di dam yi wala di werante ci ay péemi yal na yàlla fay leen yal na yàlla jàppale leen yàlla bu yàlla tax seen yaakaar bi jaay seydina muhammad kontaan nañu médecin yi jàngeen jëf hakaza naka noonu kii docteur la mi ngi nar a tiim nit opéré ko léegi facture courant bi fayagu ko kooku dana def opération bu baax mi ngi tiim malaat bu ko faj facture ndox mi ngi nii ordonnance jabaram mi ngi nii fourniture doomam mi ngi nii kii naka lay def opération ñu ne rey na ko noonu lu tax ba du ko rek bu gàtte fan day de yaa ngi xotti sa xel mi ngi ci ceeb ba jeex na yaa ngi xotti sa xel mi ngi ci courant bi fay ma ko dañ may couper kooku nay faje kon ñii ñooy réew nañ leen baaxe nañ leen dimbale yal na leen yàlla may xol googale yal na leen yàlla may doole may leen kàttan may leen mën-mën ba du ngeen aju ci dara njoboot gi di xale yi ñu góor ñi ñu jigéen ñi maa ngi leen di ñaax na ngeen déggal ndey yi ngeen déggal baay képp ku déggalul ndeyam déggalul baayam sa mujj dana ñaaw say morom danañ la raw doo tekki doo baax la même sa njëlbeen bu rafete sa mujj dana ñaaw te tey tante bi mënoo gis lumière bi ngir ay kawar yu ñuul yéen ñëpp ay xale ngeen te bu ngeen tekki ëllëg ku la bëgg a gëmloo ne am na ku gën sa baay wala am na ku gën sa ndey dafa laa bëgg exploiter du dëgg balaa ngay am taalibe dafa am ko ko jur balaa kenn di doon sa wasila da nga am ndey am baay ku amul ngërmaande ndeyam amul ngërmaande baayam njël bennam bu rafetee mu jëm day ñëw doom yaa ngi ni sa biir sa gémmiñ pareegul doom yaa ngi ni sa biir yaay sa bakkan pareegul yàlla defal la jimba buumi jimbax sa yaay li muy lekk ca ngay lekk sa yaay li muy naan ca ngay naan bu ñuy defar sa wextan ñuy joj sa wextanu yaay sa yaay wuti lu lu wex ngir ñu ngi defar sa wextan sa yaay di lekk lu wex ngir sa la ñuy defar ñu ngi defar sa yax nga soxla calcium ñuy jël sa yaxu yaay di la defal muy yëg metit googal ñuy defar sa tuñ di jël sa tuñu yaay sa yaay xëy tuñ bi yëpp daal di néewi ñu ne soxna si loo àndal mu ne man sama tuñ day métti ndekk ñu ngi jël sa tuñu yaay di la ko defal sa biir yaay sa yaay bët yëpp néewi na lu ko néewi sa bët ci lañ toll di defar sa yaay xëy làmmiñam yëpp sofe muy tufli deret lu ko waral sa làmmiñ lañuy ñuy defar tey yow nga judd def kooku muy moroom nga judd bàyyi kooku doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan nga ne danga am keneen ko la yegg la ci yàlla ku dul kooku la doo sa yegg ci yàlla ci jumbax ci la doom di lekkee ci lay naanee ci biir yaayam buy dem kabine yàlla téye ci la kabine di jaar ci la saw di jaar maa ngi jéggalu du ñàkk teggin waaye tant bi fii ba Tchad fii ba Nigéria fii ba Ghana xeet yi fi teew dafa bari bu ma waxul ba mu leer ñu dégg dafay jafeñ waaye du ñàkk teggin ci man maa ngi jéggul te yàlla tax xale bi bu demee bu demee bu lekkee ba bugg a cabinet baa ngi jaar ci jumbax bi nga gis yaay xelam teey bu doon lekk tam mu bàyyi tibb bi dem ci sàkket bi wala dem ci lavabo boobu di wocc yaay xelam caayul de yaa nekk ci biir nga cabine cabine boobu lay génne bu lekkoon ba rekk itam day wocc yépp yaa ngi bëgg a saw mu jaar ci jumbax bi sa yaay génneel la ko mbokk yi nooy amee keneen koo mën a topp ku dul kii nooy bés booy judd muy musiba bu dee doom bu góor la day supp jalañ ngir bu daanoo bëggul gis awra yaay seetal ku tànkam nekkoon ci suuf bopp bi nekk ci kaw biir ni mu xatee kooku nar a supp jalañ bu dee jigéen la day ngalañu day sànni tànkam ci ginnaaw mu dóor ndiggu yaayam mu soog a wàcc comme jigéen la du gaaf ci moom mu gis jëmm yaayam ndax jigéen la kooku jigéen la muy sans gagne yaay mun na dee léegi dem bàmmeele doom des fi wala ñu ànd de kon xale ak yéen ñi dese wayjur nañ xam ne wayjur du moroom bu nit doon am ñaareel bi yàlla ndey ak baay lay doon ñu foog ne baay jigéen ëmb na jeex na déedéet bu xale di nokki baayam moo koy may mu nokki ci biir yaayam aha maa ngi ne yore micro bi ana bi amul fil waaye ondulation baa ngi dem direct rayon yaa ngi dem direct sa soxna bu ëmboon nga nekk Sagne Bambara fii sa soxna nekk Paris bu xale bi di nokki da nga toll fi daal ko mooy ma nokki bu dul loolu doom dafa war a sërxët juróomi yoon soog a nokki doom dafa war a sërxët mooy boo bëggee tisoli ni ngay def wala boo buggee saqat ni ngay def wala bu mbaam bëggee ŋaax ni muy def loolu mooy sërxët doom ci biir yaayam dafa waroon a sërxët juróomi yoon soog a nokki waaye baayam mooy def intervention bu xëccee rek oxygène dugg mu nokki daldi di noyyi carbone génn ak fu baayam nekk ci àddina bi moo tax bu baay dee léegi jigéen wasin léegi te njëm jeex na ndax connexion dog na lii dégg ko c'est facile dafa am lu ñuy tuddee dafa am benn matière ñu ko tuddee kobal ondulation yi muy def dana dagg seconde bu nekk mi ngi dagg quatre mille cinq cent quatre mille sept cent vingt mètres lay dagg ci benn seconde diggante fi ak kaw la ñaari seconde la koy def te kooku benn atom la kon téeméeri atom loolu moo nekk ci biir portable yi da nga ne allo papa ngi pari mu ne la allo sama doom papa sa baat bi neexul tee de dama soj seeta ci benn charge ba la loolu di dem kan moo defar loolu nit kan moo defar nit subhaanahu wa taala kon ndey du foyekaay baay du foyekaay kilifa yi raw yépp dañoo jaamu seen ndey jaamu seen baay ku naqaral sa ndey àddina naqaral la danaa leen jox ñaari misaal kii fi nekkoon di président de la république di Senghor chrétien la woon waaye mu tiim réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ay jullit lañ te mënuñ ci dara Senghor ndaama la woon dafa amoon doole yaayam dafa doon daanu mbet mbetaan bés bu gisee bëti yaayam xonq du nangoo jàng day toog bu yaay bi yuuxoo mu yanu ko yóbbu ci biir ne bi téye ko mu weq ba sedd mu dem rooti ñëw teg defal yaay ji ruy bu yaay bu ko kiris bàyyee mu dugal yaay bi ci biir wanag daal ko sang andi ko mu lekk benn bàjjenam ñëw ne sengoor bi li narota tekki xale yépp a ngi jàng moom mu nekk na yaayam lay toppatoo yaay bi na bërët jóg na kii mooy kii raw ci jamono suturaal na ma yàlla dina ko suturaal lu mu xaccoo dina ko jël ban nit ku ñuul moo njëkk am agrégation ci grammaire moom la toog ba mu nekk mu bàyyi sans coup d'état sans élection kon bu ngeen bëggee tekki raw seen maas da ngeen di ormal seen ndey ormal seen baay Cheikh Anta Diop radiyallahu anhu moo wax ma dégg ba ko nit ñi ji yëm ci xam-xamam yi mu ne ci juróom la ko jëlee nu mu ko amee ci juróom dañ doon lekk yax jàpp juróom muy xaar di xaar ba yax bi génn mu ne dafay tufli tibb googale moom mu tàllal loxoom waajuram sànni tibb boobu ci loxoom ni mu saltee ci gis ni mu rataxee lu ñu lekk ba ci biir baat ñu génneewaat ko moom Cheikh mu ne sànniwu ma ko de yax bi laa dina ma teg ko sama làmmiñ mu ne looy def ni ma ne won naa ko mu ne won nga xam-xam nan la mel savant bu Sénégal nga xam ne amagul moroom te ndax dana amaat moroom kon na ngeen góorgóorlu ngeen wut ngërmande bàyyi ngeen wut ngërmande yaayi incha allah da ngeen raw seen jamono ku leen bëgg a gëmloo du loolu ku leen bëgg exploité la yóbbu leen ngeen yàq yàlla nañ ci yàlla musal balaa may jeexal dugg ci gàmmo gi am na lu ma bëgg leeral solo dafa am mooy yéen kilifa yi toog am na ay commissaire am na ay ingénieur am na ay savant ay ministre ay député li ma bëgg mooy yéen a ñu nekkal ci réew yi di bàggante lu ñuy andi Sénégal seet leen ndax lii baax na ci ñun wala baaxu ci ñun bu leen dem tubaab signé jox leen ngeen andi seet leen long terme lii lan la ñuy def misaal bu jegeñ foo doxoon ci àll bi yaa ngi gis di tax danq uul sump aloom lëng mampatang new dimb anamu yëpp dee na du daay moo ko rey de tubaab yi ñoo ko rey gouverneur général Ernest Roume moom moo daloo pale bu Dakar bi 1907 palais bi ñu ko tàmbali 1902 mu pare 1907 dañoo foogoon ñoom colonialiste yi duñu ñu génn Afrique mboolem xeetu meññent ñu andi ko meññent bu amul tur ci wolof ñoo ko andi. ñoo andi chapooti andi banaana andi papaye cerise karasol yii yëpp ñoo ko andi ba ñu demee na ba xam ne dañuy génn Afrique ñu xam ne buñ fi génnee ñun am nañu lépp kon dootuñu leen soxla nan la def kon nañu rey garab yi nekk Afrique yëpp ba ñu wéy di leen soxlawaat bu ñuy jënd pom nañu dem Europe bu ñuy jënd poire nañu dem Europe bu ñuy wut mandarin nañu dem Europe lu ñu soxla nañu ko wuti ci Europe ba léegi ñu leen di topp rek nan lañu ñu def ñu andi ñu kaasiya ñu andi ñu kaasiya di niim ne garab gi dafay naatloo àll bi moom du tuur ay xobam nan la mujjutee kaasiya garab gu ko jegeñ un kilomètre cinq cent ngelam di dal sa kaw da xanaa guy wala garab bu sec te yemu ci bu demee benn nawet jegeñ ñax jeex ci àll bi ñu dagg ay kaas yaa jox ko ay nag meew bi dafay wex ku ko bàyyul di naan foo paase juróom fukki at rek da ngay yomb dootoo na a denc jigéen ndax lii jàmm la ci Afrique matt bi boo koy taal dafa lay andil bémpeñ ñu ne katarak katarak du jàngo saxatam la mattam mooy def loolu këriñam mooy def loolu suñu garab yëpp rey na ko boo ko jëmbatee boo jëmbatee fukki garab ñu jox la juróomi liitar ci diw ñor daal la jox fukki poti sardañ wala corned-beef nii lañ doon naxee waa kaw bi ñu yóbbu ko Casamance Émile Badiane ne du fi dugg mukk moo nekkoon seen ministre ne du dugg Casamance bu fa duggoon ne ne mango jeex na ko ñu bu ko yóbbu Kédougou Maba Girassi nit kenn du ko yóbbu Kédougou ñu bëgg ko yóbbu région bu Tamba Madi Sissoko ne kenn du ko fa yóbbu ñun lañ ko andil fii ana garab yi yëpp dee na tubaab dafay jëf long terme fii ak juróom fukki at fii ak téeméer seetal toqal yi ñuy defal suñu xale yi fii ak juróom fukki at ci kanam kenn dootu passé ci ñaari doom wala benn doom parce que dañoo tiit gis nañu africain ni ñuy pénétrer biir Europe yéen xale yi xam ngeen coupe du monde bi passé kan moo ko jël France moo ko jël équipe bi ñaata la onze joueurs fukki fukki footballkat ak benn juróom-ñett yëpp ñu ñuul lañ kon France jëlu ko Afrique moo ko jël lii la ñuy ragal bu ëllëgee danañ am président bu ñuul danañ am ministre bu ñuul kon nañ fexe andi leen ay ay mbir ñu koy def ci seen jëmm yi mu doon ay tooke doon ay danga bu ëllëgee Afrique daal di jeex takk ñu ñëwaat moom suuf si kon yéen kilifa yi lu ñu leen jox ngeen koy andi Afrique seetaat leen lii lan la long terme lii lan lay jural Afrique waaye tubaab moo ko andi jeex na déedéet déedéet déedéet déedéet yàlla may ñu xel bu rafet ñaareel bi balaa may dikk ci bu mujj bi déggoon ngeen fi coow bu yàggul am ñu toog ci benn rajo xas ma ba mu neex leen waaye bu leen mës a yëngu buñ doon saaga di ŋaññ yoon ci yàlla muhammad sallallahu dóor nañ ko bañ a bañam damm man kenn laa la gum te incha allah kenn ma laal ci seen barke Seydina Omar dañ ko rey ci biir jumaa Seydina muhammad Seydina Ousmane dañ ko fekk muy jàng alquran ñu rey ko na Aliou mi ngi julli ñu jël dañ ko rey Hassan dañ ko posone Al-Hussein dagg bopp bi yaram baa ngi Karbala ca Irak bopp bi boo demee Damas ñu ne fala nekk boo demee Asqalaan ñu ne fan la nekk boo demee Égypte ñu ne fa la bopp nekk am na benn photo bu ma Cheikh Ibrahim woon mi ngi taxaw fenn nee nañ nee nañ fa la bi nekk ci Hussein yi Samori Touré diina moo tax ñu rey ko Omarul Muxtaar buum lañ def ci baat bi rey ko xaadimu rasul coono bi mu daj boo ko tegee kudlu moom mu seey kon ñooñu mënuñoo nekk say idole nekk say référence ne kenn du la baatal loolu c'est impossible mënta nekk bu leen xeex bu leen xuloo luñ ma teg ngir diinay Seydina Muhammad wallahi jaral nañu buñ doon yeew sama tànk comme di ma pousse ci tëli bi comme bu reet te lii mooy intérêt l'islam man accepté naa ko man yéen na ngeen am jàmm rek xew-xew baa ngi ni dërëm yi ma leen jox yépp def ma lew jëluma ceebu gouvernement bi du diwam du enveloppe am wowuma leen dew ma ci ñoom li ma bëgg mooy mag yéen ñu dund am liberté wax yàlla bu set wecc ku la abal ay bët xooloo la fu te yéen damaa bu ngeen am seen liberté bu ñu jël ba si kenn nañu yem ci li ñu yàlla jox kon bu ay nit toogee di xas di saaga ne ma dama ne Saint Valentin feetu njaalokat la maa ko wax go lu tax ma wax ko man Kaolack bii laa yaroo dafa amoon ay at Kaolack yëpp ñu def ko association mbedd boo demee dañ ci samp table xale yëpp yu góor ñi soppi seen tur def ko ay turi euh, tubaab jigéen yëpp soppi seen tur def ko ay turi tubaab jigéen yi dañuy tudd Sylvie Vartan walla Calamona wala façon tur xale yu góor ñi ay Bob Dylan ñi ay Pecos man lii jaaxal ma bu 14. février ñëwee dañuy dajale am musique bu ñuy def ñu ko tuddee soulève ki ko doon tëgg mi ngi tudd dana ñëw léegi incha allah ah de Ray Charles ko kii la doon tëgg euh, blues Otis Redding <laughs> euh, Allahu akbar Ray Charles Ray Ray Charles dana am ku jóg ne sëñ bi xanaa aha aw الله الله لا إله الله الله الله رحمن الله الله راهم الله مهنل من أحبابي الله يا الله الله الله الله الله الله يا مولاي الله الله الله نحن من أحبابي أحمد رسول الله وسلم الحمد لله sant yàlla yal na ci kaw ci kanam kanam musique bi noonu la man dama doon gis Kaolack ñeent quartier ñoo ci muccoon mooy Medina Maulana Cheikh Ibrahima Niass yàlla taala anhu kaneen lew kaneen lew na ñaseen ak lew na kaneen ak penc sëñ Bassirou Mbacké ñeent ñeent bëri bi ñoo ci muccoon ci kaw la xale yépp soppi seen tur def ko ay turi tubaab ak jigéen bu demee ba xaaji guddi ñuy fecc seen musique boobu fay làmp yaag jigéen ngeen tegante dënn kii ban fecc la moom lañ doon tuddee souleve blouse ki ko doon tëgg mooy Ray la américain la Otis Redding moo doon tëgg souleve xale bu góor xale bu jigéen kottante ci biir ci biir lëndëm ma gis xale yi di ëmb rek waa man lii sonnal sama xel kom nitu diina laa xam naa diina waxul li bëgg ko waaye naa dem kon ci yeneen diina laaj leen ñoom 14 février bi di Saint-Valentin lii lan la ci laa jële oto ma dem ndoofaan ci église ba fekk fa père Talman moo doon waare rajo kaw la ma dem ñu ne dem na rajo ba dafa waare ji ma ñëw ci rajo bi fekk pare na ma fekk fi ñu tuddee Deva Seme ci sowu Sebeyawo euh, dafa amoon station essence muy jël essence foofule mën na ko père Talman waaw ay xale yu jigéen ak góor ñu fay lamp ci biir lëndëm di fecc loo xam ne du musique sax waaw yéen seen diina lu mu ci wax mu ne seen diina lu mu ci wax ma ne ko dafa haram mën na ñu ne dafa haram li l'islam di bañ yépp christianisme def ko bañ wax ma ci wax ma ci ma dem ci keneen ku ñu tuddee père Dalak mu wax ma loolu ma dem ci keneen ku ñu tuddee père bourgeois mu wax ma loolu taxul ma doylu ki ñu tuddee église bu Kaolack bi di Saint Théophile ñu ko tey Théophile Kado mi ngi nekkoon P12 ki ma fa àndal tey général la ci armée bu Sénégal turi catholique la yor xaw ma tuub na wala tuubul booba booba élève la mi ngi def terminal P12 mujj na doon général ci temps Abdoulaye Wade bés bu ñu soxlaa turam ma joxe ko moom laa àndal moo ma dimbale ba ma gis Théophile Kado ba ma ko laajee mu ne feet boobu même vrai catholique daf koy wusa feetu mu ne ay nit a ko àndi pour ñaawal diine chrétien mu ne waaye catholique sax dañoo seexlu ñu def feet boobal mu ne ndax cosaanam ci njaalo la boobu benn père bu doon sàcc la jëmbaraan ba far mu ëmbal xare bi benn yoon yàlla dogal ma dem Berada mooy bureau régional bu UNESCO ci Dakar booba directeur bi mooy Baba ay dara léegi mooy médiateur de la République bu Mali yal na yàlla guddal fanam ñu boole maa ko ñu dem Mamadou Tarawale kooku boole ma ay nit ba ma jot ku ñu tuddee cardinal Gantin mooy ki nga xam ne bu pap di doon génn ki yore croix bu mag bi ku ñuul ki moom la woon ma dem ba Rome moo ma nettali ba mu set wecc mu ne ma Saint Valentin saint mooy ku sell bu dee góor la da nga ne saint bu dee jigéen la sainte sainte Vierge Marie bu dee góor la nga ne Saint Jean mu ne moom dafa doon dem ci église bi di def ay seen diina bu ñu wàccee rek mu yëg ci kaw miir bi dem di mbaraan benn xale bu jigéen comme munta dugg ay fleur lay wax ak kooku yenn temps mu son muy sànni ko fleur bu ñu tuddee belle belle du jour yenn temps fleur bu ñu tuddee arécoria yenn temps mu sànni ko fleur bu ñu tuddee flamboyant fleur dafay wax xale bu jigéen bi fekk bi mu ëmbal ko mu bañ ëmb bi feeñ dafay gàccew boobu militaire yi Europe dafa bëriwoon guerre dañ doon naan ku ku nekkul officier bul denc soxna ndax mun ngaa dem ci front bi nga dee kon ay jirim dañuy bëri ci dëkk bi moom nag ba mu jullee ci église ba pare mu ne tey militaires yi may naa leen yéen ñëpp wàcc leen ci dëkk bi bu benn xale bu jigéen tere boppam keroog ku nekkoon jànq nekk na jeeg ku nekkoon jeeg ëmbal nañ ko keroog pour mu daal di masquer mbonam ba waa lii julli dana war a feetu lii lii mooy Saint Valentin kat képp ku ci dem yaa ngi dox ci safara am na ñu ci am intérêt di def ay concert ñu ci def ay di jënd ay fleur di jënd ay chocolat ay carte postale ay robe milliards yooyu yëpp ñuy yóbbaat ko Europe lii ba ma ko waxee borom daal di coow ci rajo bi xas ma saaga ma waaye jégal naa ko jégal naa ko waaye man li ma bëgg mooy yéen ngeen mucc ngeen bañ a dem ci jotaay yooyu kay fecc di def concert moo tëdd na la ci buntu jàkka ñu koy jullee ka tëgg moo nekk na la tëdd ci buntu jàkka ñu koy jullee nar ko yóbbu dëkk sàngam suuli ko foofu la ñu ngi koy yóbbu tuubaa ñu ngi koy yóbbu Tiwaan ñu ngi koy yóbbu Saañ ñu ngi koy yóbbu Medina Baay nitu yàlla yépp dañoo yore lonk ak roq lonk mooy xaj roq daf lay jëñax boo defee lu baax ngay taalibe bu baax boo nekkoon fii ba Amérique sa sëriñ xëcc la mu lonk la nga ñëw waaye bu ñu la suuloon sa weti bàmmeelu sëriñ te ngay ku bon dana la puus ak roq ba nga daanu fi àddina jeexee kon bu leen dara jaral luy yàq seen diina dem di jënd ay carte dem di dugg nangam Saint Valentin dawuloon ku jub ku juba di la woon colonisation moo ñu andi lii bu ko yàq suñu diina te Seydina Muhammad sallallahu alayhi nee na bépp feet bu dul feetu lislaam du feetu jamono ba feetu beneen diina la boo ko feetoo kero ba nga juddoo ba kero loo jaamu yàlla saay na est-ce que bu ngeen loolu walañ ci yàlla musal yàlla sàmm leen yàlla aar yàlla bu yàlla tas yaakaar benn njëriñ dama koy jox mën nu yonte sama mbokk yi ci làkk eh, incha allah taala ñu soog a tàmbale gàmm gi te ñun ñëpp ñu ngi ni kenn buggul jàppante ci keneen ñu ngi naan na poos yi fees ñu ngi naan na ñu am ba duñu aju ci kenn <coughs> <coughs> ci la bokk ci la bokk daf koy neexal daf neexal bés a ngi dikk ci kanam da ngeen déglu kaset bi bu ngeen ñëwee ba yegg si ngeen dégg saqat bi boo borom mi ngi barzax ngeen ndeysaan góor gi ba mu yegsee fii saqatoon na lii dafay doon ay souvenir ci yéen dafay doon ay souvenir ci yéen bor keroogee yàlla na yàlla may ñu xol yi muñ yaa rabbi ngeen bàyyi seen xel ci turi yàlla bi képp koo xam ne dangaa bëgg nga dund te doo aju ci kenn kenn du la yërëm buñ bu lay leeree du sax ci gémmiñ na ko di def mooy alif lam mim allahu laa ilaha illa huwa alxayul qayyum ñeent téeméer la ak juróom-ñett fukk ak ñeent quatre cent quatre-vingt-quatre la mooy tolloog almaalu annaasu danga am nit ñi da nga am alal am na ko toog na ne xanaa sëñ bi moom la def tey ñi fi nekkee am mbëggeel fi and ñi fi nekkee am mbëggeel moo leen fi and waaye dañ ko def quatre cent quatre-vingt-quatre mooy tolloog an naasu almaalu da am alal da nga am nit ñi danga neex nit ñi te mooy tollook xayun qayyum yaasin boo bindee xayyun qayyum yaasin quatre cent quatre quatre la mooy tolloog almaalu an 484 la moo toll ak alif lam mim allahu laa ilaha illa wa hayyul qayyum te nitu yàlla yu bëri nee nañ ismul azam fa la nekk kon noo koy liggéeyee boo xëyee suba balaa ngay génn nga def ko lim boobu 484 boo bëggee tëdd guddi nga def yaa xayu yaa qayyum yaa siin 484 nga def loolu ba 484 jours loo sumb mu sotti loo jëm mu ant loo dogu yàlla may la ci ndam na yàlla barkeel yaa rabbi yàlla barkeel yaa yàlla bu yàlla tas yaakaar yi bi xormat seydina muhammad sallallahu alayhi wa maa ngi nar a ci gàmm gi incha allah taala sama sago ma teeloon a ñëw depuis dix fekk ma fi ñu waxtaan ba njël jot waaye sama protocole natt boobu laa am waaw incha allah maa ngi yaakaar yàlla dina ko soppi yal na yàlla fay leen bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa assalamualeykum wa rahmatullah mbo balima karama wakaɓe ɓe lajje len ako alhamdulillahi rabbil alamin ako ababarka dala allahu tabaraka wa taala ye kalange taasi masa ako masa mun folo damina yorotaa akko aɓe tuufo kuday bañoro taala ako fembe ema sañ soroyande ako fembe ɓe mo sañ tuyande ako abañine allahu tabaraka taala fe ako heranaka buña ako akayilama ala kiray anaka sahabaw ko fo joodo ako aɓe be fula ako aɓe barkadala be ako a ɓajina allahu taala fe ako ala kanke jonkunandi ye ako ala kanan leebu ako ala kanan lanjuru ako kan kisi yeko fulama ako kan kisi labanko juguyama ako ala ka nafulo dana ako kani barka dana ako ala ka bunya kanye ako ala kanan malo a ala kanaan leebu a ko ni hɛrɛ ye ala ka bɛɛ segin ni ala ka diya a ala ka nɔgɔya kɛ ala kanaan jigi waaru a ko kira ye nɔɔrɔ wasallam